julliwoo sax ngee jóg dinaa fi la yéene yem amul sens amul sens waaw amul sens te loolu xam nga loolu la alxuraan di wax hein ñi nga xamante ne nii hal ataaka xadiisul xaashiya wujuuhu yawma idin xaashi'a aamilatun naasiba taslaa naaran haamiya wal iyaadu billaah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 kooku ñuy wax sax wilaayaam sax na hein waxu yonent mi alay saa saa bu xasee taxaw amul leneen te wax nañ ko fan yële waaw li ñoom imaamu Abu Hanifa imaamu Malik imaam Ahmad imaam Shafi'i rahmatullahi alayhi doon wax te loolu la nit ñu baax ñépp wax mooy adhéré nañ ci même buñ ko waxul ak seenu làmmeñ loolu la ñuy waaw ku xam dëgg-dëgg xam nga ne waxu yonent bi alay saa saa du taxaw.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 sarina af euh, siratu tafdil mooy superlatif waaw ñi gën a perte mooy ñi nga xam ne moom vraiment bu naan perte ñoo ñoo perte mooy ñi nga xam ne dalla la fil hayati dunya ah seeni jëf dafa sànku ca ci àddina gu jege gii te doyadi wahum dañoom ñu ne gis jëf ya yu sànku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 moo tax ay ennemis lañu waaw léegi ah ba nga xamante ne nii noonu la deme yeneen tubaab yi sax sax rek la loolu lépp.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 de ngeen nangu mu ne fi loo wax loolu la ñuy def loolu loolu ah <laughs> loo wax loolu la ñuy def boo nee jógal ñu jóg boo nee toogal ñu toog allahu akbar sallu alayhi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar moo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 mooy ci moom la tukkee ci moom lay delloo ci ci moom lay jaar buñ koy am waaw loolu nag la gaa yi bëggoon mooy ngeen bu ak ñoo ak ñoo xemmem te sopp ngeen sàggane loolu le waaw ngeen mooy suñuy ngànnaay gi ak suñu bagage yi ñu yor waaw sunna alxuraan ak sunna mooy suñu yëf de ak ñoo bëgg ñu sàggane yooyu bu ko defee fa yamilu aleykum maylatan waahida ñu songanoo leen moom mum song mais dama lay laaj bu dul léegi looloo xew <laughs> mennum lañ la so lañ ñu waaw parce que ñoo gën a réere suñu diine waaw boo demee ba sab moo lay jàngal sa diine wala ba nga ko jàngee ba pare mu ne la nag kaay loolu it masoon nañ ko fee wax kaay nag bul dof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 booy supporter supporter ku ko jar te booy supporter ku ko jar kooku dootoo supporter ndax kenn du kese da ngay jëf waaw te booy loolu ngay supporter di di di ko roy noonu mooy yonent bi alayhi salaam yow da ngay fas sa xol ne man royuma kii ah à vrai dire yonent bi alayhi salaam laay roy sauf que kii moo fi nekk di ma xamal moom lan la doon def.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 mais sa diggante sa borom alkande amu ci waaw waaw kon mooy yii xam-xam bi fokk ñu ne ci ah fokk ñu ne ci jaamu yàlla la waaw mu nekk loo xam ne nag kenn manu la cee nax képp ko fiy wax ay yurul noonu moom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 walillahi alhamdu wal minna ñun ñu ngi ci weeru gàmm hein waaye malheureusement ñun gàmmuwuñu waaw ñun gàmmuwuñu mooy li ñuy def nee na ndax gàmm mooy dañuy màggal yonent bi alayhi salaatu ne màggaluñu ko waaw suñu façon yii ñuy def nii yii nii yépp ay caaxaan la waaw waaw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 quatre-vingt-dix ngi yaa ngi jàngale xadiis bi mais masoo ko woon masoo ci woon a njànge moo tax fa zakkir in nafaati zikra ndax fàttali day jariñ saa su ne kon nag yàlla na buur yàlla subhaanahu wa def lii lépp mu jariñ nekk loo xam ne dafa bokk ci jëf yi nii nangu moom borom bi subhaanahu wa taala